ba'da al-mi'a baabu talqiin al-muhtadiri laa ilaaha illa allah kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ah, gisoon nañu li nga xamante ne mooy ah, chapitre cent quarante neuf jeexaloon nañu ko doon wax baabu jawaazi qawlil maridi ana waja ba ni mu jeexe eh, yoonal guñ yoonal possibilité ke ki nga xam ne mooy aji feebar ji ah ne moom de dafa feebar waaw ne dafa feebar loolu possibilité boobu léegi xadiis biñ ci mujj woon gis nag moo doon xadiis bi ne woon muy neuf cent seize mu ne woon wa an al-Qaasim ibn Muhammad radiyallahu anhuma annahu qaala qaalat Aisha radiyallahu anha wa ra'sahu faqaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bal ana wa ra'sahu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu hadis boobee tey niñ ko waxoon ñu war a jël chapitre bi ci tegu muy cent cinquante garab numéro cent cinquante ci tool bi euh, di Riyad bi waaye di kitaabu Iyaadatul Marid ñu war a gis mu ne kon baabu buntu talqiinil muhtadiri mooy wax ji ngay sax sax di wax ngir mu répéter sa gannaaw loolu mooy talqiin al ki nga xamante ni daa nekk ci jamonoy faatu waaw ki nga xama àppam dafa jot mu nekk ci eh, di génn waaja génn àddina kookee sa boo koy sa di wax ci wetam ngir mu wax ngir mu répété daal di wax laa ilaha illa allah waaw ngir mu wax laa ilaha illa loolu mooy talqiin bi loolu mooy ab talqiinu kii waaj génn àddina fexe mu wax laa ilaha illa ci wax goo koy wax dinañ gis nag ci biir bunt bi noo koy defee est ce que da ngay topp rek naan ko eh wallaahi lay la loo eh nguur muy waaj a nga nekk ci wetam naan ko wax lay la est ce noonu la xam nga ne mos du loolu <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee léegi lool c'est dans quel but bu loolu mooy ngir. li mu mujj loo xam ne moom lay wax ci kaw suuf muy laa ilaha illa waaw te lu ko waral mooy loolu boo ku mujj wax loolu luy luy loolu nag la ñu yonent bi alei saatu bi wax nii ci hadis bi nga xamante ne moom laal imaamu Nawawi rahimahullah daal di indi muy hadis neuf cent euh, neuf cent dix-sept voilà hadis cent dix Euh, bunt bi bala ñu dugg ci xadiis bi mooy al imaamu rahimahullah tegu ci li nga xamante ne nii euh, mooy euh, ay aaya non tegu ci al ay aaya tegu ci daa ñëw rek daal di dugg ci xadiis yi xadiis yi mu fi indi nag lii la mooy xadiis ñaari xadiis kese la fi indi mooy xadiis neuf cent dix-sept ak neuf cent dix-huit kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala man an Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kaana aaxiru kalaamihi laa ilaaha illa Allah daxala al-janna rawaahu abu daawud wal xaakim wa qaala saxiixul isnaad kon al imaam al xaafiz an-nawawi rahimahullah ah mu ñëw ci xadis bi mu ne an Muaaz mu ngi jële ci saydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu gëj nañu gis <laughs> xadis boo xam ne ci moom la jóge moo ko nettali muy Seydina Muaaz al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah annahu qaala mu ne mu ne qaala wax na ah mu ne qaala wax na waaw ku wax hmm, rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena man kaana képp koo xamante ne nii nekk na aaxiru kalaame lu mujj lu nit koo ko wax li mu mujj wax mu nekk lan laa hmm? ilaha illa allah képp koo xam ne loolu moo mujj li nga xam ne moom nga wax ah kooku moom daxalal janna waaw kooku mooy dugg na ajjana neewul sa yadxulul jannata de dina duggi ajjana mu ngi mel ni dugg na fa pare jeex na jeex na waaw moom daxalal jannata dugg na ajjana waajooje mu ne la laa nag mooy amul benn buur bu ñu war a jaamu boo xam ne moom la ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla waaw te ñàkk koo jaamu nag lu indil li nga xamante ne nii mooy ay lori neen waaw léegi loolu la kopp koo xam ne man na ko kii na ko rek kooku daxalal janna léegi mu ne xadiis bi rawaahu abu daawuda mu ne rawaahu soloo na ko abu daawuda muy al imaamu abu daawud as-sijistaani mu ne wal xaakimu di al imaam al xaakim ah al borom borom al mustadrak voilà ala sahihayn muy al imam al hakim eh, an-Naysaburi hmm, al hakim mooy an-Naysaburi rahimahullah léegi nag mu ne waqaala mu ne al imam al hakim mii de bi mu ko solowee neena neena ah sahihul isnad neena hadis bii de càllaleem wér na waaw càllaleem mooy wér na isnaad bi la wax loolu nag am na am na différence ak <laughs> xadiis bi wér na waaw parce que saxiixul isnaad dalaa bëgg a wax ne moom étudier na li nga xam ne mooy sanad bi mooy loolu étudier na ko ba xam ne wér na jokkaloo na non wér na li nga fa ne wala bu ne rijaalu isnaad yi rijaalu saxiix loolu fekkiwul na jokkaloo na waaye lii bu la nee saxiixul isnaad yi mooy sàllale ba wér na mooy moom mat na voilà mook rijaaluhu rijaalu siqaat wala rijaal loolu bokkuñu ah parce que góor ñi mën nañoo wér alors ka affaire bi jokkaloowul alors que bu ñu la nee xadiisun saxiix loolu mooy loolu lépp étudier ñen yeneen côté yi waaw léegi nag sauf que sanad bi mën naa wér après mu am ci biir mooy ci biir xadiis bi mu nekk loo xam ne dafa dafa beru dafa nekk loo xam ne euh, bon euh, loolu euh, lu beru la quoi waaw loolu day nekk waaw léegi loolu kon loolu lu jara bàyyi xel la waaw <laughs> waaw Allahu akbar kon nag loolu la al imaamu daal di wax léegi laaj bu njëkk bi mooy hein laaj bu njëkk bi mooy est-ce que Euh, moom doo ko solo mooy ñoom ñaar ñii kese kese al hmm? al imaam euh, euh, al Haakim al imaam Abu Daawud ak al Haakim ñoom doo ko solo ñu ne la xadiis bii nii kii mooy xam nga al Haakim rahimahullah bokkul en général ci ñi nga xam ne ñi ëpp ñu al imaam di fii al imaam euh, kii euh, euh, an-Nawawi ah waaye sinon ñenn ñoon gis ñu bari al imaamu Ahmad daal na koy solo ah na ko noonu mais moom ci yeneeni façon ah la ko soloowe parce que hadis bi en fait soloo na ko tamit ci man kaana axiru kalaamihi la ilaha illa allah wajabat lahu al janna imaam al Ahmad imaam Ibn Maaja rahimahullah xaw na solo lu niroo nii mais mooy xadiis la boo xam ne daanaka romboon na fi sax mooy bi mu naan ma min nafsin tamut waaw dinaa la wax ban xadiis lay niroo amul benn bakkan boo xam ne day faatu te ba muy faatu tashhadu mu ngi seede an laa ilaha illa allah ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla wa anni taman rasulullah sallallahu alayhi wasallam yarji'u dhalika ila qalbi muqin illa ghafara allahu laha moo tax imaam Ibn Maaja à vrai dire sorowu ko daa xaw a niroog lim loolu waaye bokkuñu quant à xadis bu yi eh, eh, boo seetloo am na xadis bu ñu gisoon xadis 414 xadis Seydina ah. Jaabir bi après mu imaam tegoon ci eh, xadisu ki nga xam ne mooy al Mu'aaz lim ne man maata laa yushriku billahi shay'an daxala al janna wa man maata yushriku bihi shay'an daxala an-naar waaw xam nga boobu mooy boo ko bokkaalewul gin na laar si ci dundam ak yooyu mais bii ak bi mu waxoon wa an anasin quatre cent quinze wa an anasin radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa Mu'aaz radifu ala rahli qaala ya Mu'aaz qaala labbayka ya rasulallah wa sa'dayk ba mu laaj ko ñetti yoon mu naan ko amul benn jaam ma min abdin yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbi illa harrama allahu harramahu allah ala an-naar bam ne ko waa kon yeneen saasam doo ma may ma wax ko nit ñi yegge ko nit ñi xabaar bu neex bii yeneen saasam ne ko déedéet <laughs> hein déedéet damay bañ fa yettakilu boo leen ko waxee hein ñu nekk ñoo xam ne dañuy bàyyeeku quoi waaw dañuy bàyyeeku jàpp ne oh kon kay garaw eh, man kay man kay daxaltul jannata saway jeex na <laughs> alors que c'est pas mooy loolu day wane siiñu euh, ku tusu la parce que bu dee ne loolu daa tax nga ne léegi jaamootuma yàlla lu ma neex laa def ah, man moom dama naan lu yàlla mu jeex ah eh, oui le problème gars ñoo bëgg a taral kese mais fii daraa fi tarul dañ naan la ah sawaay yaa ngi juum de loolu euh, du wax waroo waxe noonu parce que euh, loolu moom kii la signe de signe de euh, gis sa bopp la ak tamit teg na yow daal yow da ngaa àgg foo xamante ne nii ci euh, te intouchable parce que di nga wer ak cekkee démb euh, daal di fanaanee na la oh, julli après nga jàpp ne yow daal loolu daa war a tax lu la neex def alors que loolu borom bi da lay mere bu booba te da nga ci am sanjum sa borom tabaraka wa kon al imaamu Abu Dawuda rahimahullahu taala moom hadis bi mu ngi ko indi fi nga xamante ne mooy kitaabul janaiz babun fi talqin waaw kitaabul janaiz muy téerét toppatoo néew yi baabun buntu nag fi talqiin yi ci at talqiin talqiin wax nañ la li muy tekki buñ ne laqana fulaanun nga ne ma mi attends am naa benn laaj quoi bala nga dem mais doon ko wax naan al imaamu Maalik rahimahullah moom doon bu doon jàngale xadiis talqiin la doon def doon loon def ard mooy daan ko doon <laughs> ñu ne la ah waaw mais boobu bokkul ak lii mooy loolu sëriñ bi day toog di déglu ah day toog di déglu ji di wax léegi moom bu waxee ba pare mu dëggal li mu waxoon voilà mais ki li nga xam ne mooy li ñu naan talqin en général non loolu ard la imaamu Maalik doon def ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom lañ koy jame mooy ñi nga xam ne dañuy def talqin nga xamante ne ñoom seen affaire yi dañu dem xadiis yi jaxasoo ci seen bopp ba pare xamatuñ mbir yi bu ñu leen euh, seen taalibe buñ leen diw moo la waxoon lii mu ne waaw ta affaire bu vérifié ko ñooñu la ñuy côté boobu la ñuy wax léegi nag al imaamu abu al imaamu al imaamu al imaamu Abu Dawud rahimahullahu taala mu ne haddathana Malik ibn Abdul Wahid al-Misma'i mu ne nettali nañu Malik ibn Abdul Wahid Abu Ghassan al-Misma'i al-Basri rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana ad-Dahhak ibn Makhlad mu ne ki ñu nettali mooy ad-Dahhaak ibn Makhlad mooy waroon Dahhaak yu bari <laughs> Makhlad Dahhaak ad-Dahhaak ibn Makhlad ibn ad-Dahhaak ibn Muslim ibn ad-Dahhaak ash-Shaybaani Abu Aasim an-Nabiil al-Basri rahimahullah mu ngi nii <laughs> ala mu ne haddathanaa Abdul Hamiid ibn Ja'far mu ne ki ñu xabaar mooy Abdul Hamiid ki ñu nettali mooy Abdul Hamiid ibn Ja'far ibn Abdillah ibn al-Hakam ibn Rafi' ibn Sinan al-Ansari al-Awsi al-Hakami rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathani Salih ibn Abi Arib mu ne ki ma nettali man dong mooy Salih ibn Abi Arib di Salih ibn Abi Arib eh, rahimahullah al-Hadrami ash-Shami al-Misri rahmatullahi alayhi an Kathir ibn Murra moo ko jëlee ci Kathir ibn Murra di Kathir ibn Murra al-Hadrami Abu Shajara ñi ne Abu al-Qasim al-Hadrami ar-Rahawi ash-Shami al-Himsi rahimahullahu ta'ala an Mu'adh ibn Jabal moo ko jëlee ci Seydina Mu'adh hmm? ah, moom mii nag du saxaaba de kathir am na nag ci borom xam-xam yi ñu juum naan saxaaba la moo tax Imaam al-Haafiz Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahzib mu ne fiqa la ku dëgër la waaye wahima man addahu saxaabiyan waaye nag ki nga xam ne da ne moom saxaaba la kooku def def le na kon kathir mi Eh, eh, eh, moo ko jëlee ibn Murra mu ne an Muaaz ibn Jabal di Muaaz ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Aa'id ibn Adi ibn Ka'b ibn Amr ibn Uday ibn Sa'd ibn Ali ibn Asad ibn Saarida ibn Yazid ibn Jusham ibn al-Khazraj al-Ansaari al-Khazraji Abu Abdirrahmaan al-Madani al-Badri nu doon nekk fële ca Shaam génn àddina ci ta'uunu peste Amwaas rahmatu radiyallahu anhu annahu qaala mooy porte drapeau boroom xam-xam ni yawmal qiyaama boroom xam-xam yépp Seydina Muaaz mooy seen kilifa <laughs> waaw waaw qaala annahu qaala mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na man kaana aaxiru kalaamihi laa ilaaha illa allahu daxala aljanna voilà nii la ko al imaam Abu Daawuda sole bon ñeneen ku mel ne al imaamul Bazzaar solo na ko ci musnadam al imaamu Tabaraani mu ngi ci al Kabir ñooñu ñëpp daal dinañ koy solo waaye ñii bokkul ci ñi nga xamante ne dañ leen doon tudd euh, en général Abdu ibn Hamid daal na koy euh, euh, solo kon léegi ñu xool comme dane wal Haakim nañu xool al imaamul Haakim an-Naysaburi rahimahullah hmm. al imam al hakim moom mu ngi ko indi eh, ci al mustadrak eh, buntu bi mu def man kaana eh, al imam al hakim an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah kitaabul janaa'iz moom tamit baabun man kaana axiru kalaamihi ah loolu léegi mu ne comme imam Abu Dawuda mu ne haddathana Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah az-Zahid al-Asbahani rahmatullahi alayhi kon mu ne Abu Abdillah moo ko nettali di Muhammad ibn Abdillah az-Zahid al-Asbahani rahimahullah nekkoon as-Saffar az-Zahid al-Asbahani an-Naysaburi yu génn àddina Euh, la trois cent trente-huit kon al moom moo ko nettali mu ne moom moo ma nettali man al moo ñu nettali qaala mu ne hadathana <laughs> mu ne nettali nañu ah moom moom moo ko nettali ne nettali nañ leen kan moo leen nettali ah moom mu jële ko ci ki nga xamante ne nii mooy euh, Ahmad ibn Mahdi ibn Rustum mu ne hadathana nettali Ahmad ibn Mahdi ibn Rustum bi Ahmad ibn Mahdi ibn Rustum al-Hafiz Abu Ja'far ah, rahmatullahi alayhi ah. léegi moom moom moom nag moom moo ko jëlee mu ne haddathana Abu Asim an-Nabi léegi fii la tallale Abu Abu Dawud bi nag ñëw gis nañ ko sànq ah mooy borom <laughs> Dahhak yu bari qaala mu ne haddathana Abdulhamid ibn Ja'far gis nañ ko sànq qaala mu ne haddathana Salih ibn Abi Arib gis nañ ko sànq an Kathir ibn Murra gis nañ ko sànq an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna hadha hadithun sahihul isnad wa lam yukharrijah wa qad kuntu amlaytu hikayata Abi Zur'a wa akhiru kalamihi kana siyaqata hadha al-hadith ah ah ah ah ah <laughs> loolu dinañ ci ñëw li yow Imaam al wax lu am solo la <laughs> mu ne hada hadithun sahih mu ne gis nga hadith bii nii hadith la boo xam ne bu wér la waaw hada hadithun sahihul isnad waaw sahihul isnad càllale moom wér na léegi càllale moom étudié na ko wér na jokkaloo na baax na affaire ba baax na léegi nag mu def matn bi matn mi moom leer na waaw <laughs> loolu leer na tamit mu ne moo tax imaam an-Nawawi ne wal solo na ko qaala sahih al-isnaad après imaam al-Haakim mu walam yuxarrijaa mooy imaamul Haafiz al ak imaam Muslim solo wuñu ko mu ne waqad am laytu waqad kuntu te nekkoon naa am laytu dicté woon naa xikaayata Abi Zur'a mooy nettali Abu Zur'a bi waaw loolu daal woon naa koy daal woon naa koy nettali. wa aaxiru kalaamihi ak la mujjoon li nga xam ne moom la wax ci dundam moom si al imaam Abu Zur'a siqaayata hada al hadith hadith bii nii la woon léegi loolu dinañ ci ñëw insha allah lii muy wax dinañ ci ñëw ci lu ci biir njàngat yi xew-xew bu al imaam Abu Zur'a bi nga xam ne bi muy génn àddina ñu tuddal ko affaire bi rek mu wax mu wax càllaleem rek wax hadith bi génn àddina nekk yeneen saa salaam nee na man kaana aaxiru kalaamihi laa ilaaha illallaah daxalal janna mooy ña fa newoon dañoo muus loolu moo tax ña fa dina ñëw ci nettali bi insha allah ci kanam léegi <laughs> comme quoi foo pas laisser ñi xamul dara waaw même bu dee seeni bubbu seeni dara rëy na ñuy jege waa ji waa ji génn àddina ko waa parti fu yëgadi kese lañ fay wax alors que bu dee boroom xam-xam yi moom ñoom xam nañ ni ñuy doxale quoi ba waa ji am euh, mujj gu rafet jeexale lu mel na ay laa ilaha illallah wala tudd yàlla ak yu mel noonu waaw mais ñu yëgadi yooyu moom wóorul moom léegi bon dinañ ñëwaat ci loolu al imaamu al hakimu an-Naysaburiyu rahimahullah di wax kon hadis baa ngi noonu kon nii la ko imaam yi soloowe en tout cas ñoom ñi nga xam ne ñoom la tudd bon imaamu Ahmad wax naa la moom ñi nga xam ne noonu la ko solowee eh, eh, eh, wax naa la ko bi ñuy tàmbali léegi wallahu taala alam léegi ginnaaw njàngat bi mu des ana ban lëkkaale la am hadis bi ak suñu buntu bi baabu talqiin al muhtadar al muhtadir laa nga xam ne day wax ah saggu nit ki di sa kii waaj a génn àddina ngir mu wax laa ilaha illa allah nañ la ne buntu bi loolu tax eh, yeneen saa lool parce que lii mu wax ndax képp koo xam ne yow sa àddina sa wax sa kàdduy àddina lii nga ko tëje yow da ngay dugg àjjana ci saa si man qaala laa ilaha man kaana axiru kalaame képp koo xam ne li mujj li mu wax mooy laa ilaha illa allah koo ngay dugg àjjana waaw loolu la kon kay lë kaale yooyu saa saa ma ko wax jeex na <laughs> léegi euh, bon loolu nag waxoon naa la temps yene lu ñuy travailler la waaw yàlla xam na ne iblis doo nekk sànq iblis sànq iblis ba sa crépuscule dund jot iblis bàyyi la nga texe ay <laughs> non day mobiliser lépp danaan way sawaay joué ci sama équipe j'ai marqué ma ay but yu bon lépp luy mon moo ma ko doon nekk ci ci ñi ma gën a yaakaar ñëw bay waaja dee ma koy bàyyi noonu yow bu dee ki baax la Iblis di mobiliser lépp ngir yàqal ko jàpp ndax xam na ne lii mooy dernière liñ naan dernière occasion ngir mu yàqal ko la waaw il n'a rien à perdre danaan waay même bu ma ko manawul dara je vais tenter quand léegi yow xalaatal ki nga xam ne moom yow ci équipe am nga bokkoon c'est Iblis qui était ton coach moo newoon sa coach yow moo doon sa entraîneur moo la doon entraîner ci mbon yëpp ngay def kooku nga foog ne dina la bàyyi bu dul yàlla dalaa dimbali nga nekk ci loolu ba dara desul nga ne laa ilaha illallah <laughs> saay Iblis il fera tout day mobiliser lu mu am lu mu ñàkk bu ko manoon dina ko mobiliser ngir yow moom xaw ma kan waaye doo baaxle <laughs> waaw parce que yii kooku kooku kooku bu baax loolu du baax waaw loolu du baax waaw loolu du baax loolu c'est tellement grave day mobiliser def ngir yàq la kon nag bu dee nag moom da nga doon sàggan saay moo tax yi nga yooyu ya nga newoon nag lool la lay fàttali waaw ba pare di la mbirut yoon ne noo deewagoo gaa yi ñoo kii rek yow ñaata yoon nga fi gis ay ñoo xam ne ñëw nañ ci kaabu gi gën a critique que yow ba pare jógaat ñu ngi ne diw diw waaye yow xalaatal su su su su suñu affaire bi ñu war a man da bu mag nii ak yëfi caaxaan yi ak suñu eh, kiosque PMU bi fas yi war a kii yow dimanche prochain nga naan da ngay xalaat ñii dañ lay kii rek nga nekk ci loolu di xalaat fas yi waaw ah, waaw waaw sept ah neuf beeg hmm? quinze bi boo mayul booy dee da nga naan neuf beeg quinze bi dee <laughs> léegi loolu yaakaar nga ne bilaa la <laughs> c'est ça moo tax c'est grave laa ilaha illallah boo ko bëggee deewee da nga ne waaw da nekk ci lépp loo xam ne ci laa ilaha illallah moo koy suuxat waaw tey ñaan yàlla mu yombalal la yow nga man koo mën a wax mu yomb ci yow jamono jooju ndax jamonoy shadaa'id lay tartar lañ moo tax yonent bi saa saam doon wax naan allahumma a'inni ala sakaratil mawt yàlla yàlla nag ma dimbali ma mën a li nga xam ne mooy les affres de la mort waaw mooy mettitu dee waaw loolu man ngaa yaakaar ne sax pare nga ñëw saalit saalit bu rëy rëy rëy jaar ci côté touche bi waaye loolu képp koo xam ne li yonent bi wa sallam waxoon Mawlana ci yàlla ji doo dem ba foofu yàlla di la seetaan jamais wattul sa borom boo newee ci problème ta'arraf xammeel sa borom del del del del xammee sa borom mooy lan mooy del nekk ci li mu bëgg tey sori li mu tere jamono ji nga xam ne jamono yi raxaa la dangaa amul daata at lëx nekk dara dalu la nga féef am say affaire bi dox mu ne deewa ci fàttale ko boo ko defee bu ay tartar ñëwee yaa ref fi shidda jamonoy tartar yi borom bi moom mooy ñëw suufi la te bi ci gën a grave mooy booy waaja dee ndax boobu moom mooy tu gagnes ou tu moom da ngay gagner amul beneen affaire beneen situation amul amul ñetteel ka